ak fukk ak juróom-ñaar nekkoon xadiisu saydina Itbaan ibnu Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah xadiis bi nga xam ne ku mel ni saydina Mahmud ibn Labiid eh, Mahmud ibn Rabi'a <laughs> ah, ah, ah. parce que moom it dafa am Mahmoud ibn Labid am na ma ñoom <laughs> saxaaba la Mahmoud ibn Rabi'a voilà <laughs> al-Ansari <laughs> radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah nekkoon tuut tànk jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam nga xam ne bi muy génn àddina juróomi at wala ñeenti at di jàpp ci juróomi at yi la amoon ah, xadiis boobu nag gisoon nañ ko eh, ba gisoon li al imaam wax ne muttafaqun alayhi ne hadis bii de al imaam al buxaari ak al muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhim ñoo ci bokk koy solo génn ko ci seen téere ya radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum léegi nag gisoon nañu ko ci lu en fait ak gàttul waaw guddul <laughs> yaa jàpp lu gàtt rek boo dégloon siira bi doon ñoon dagg affaire yi de <laughs> te doon loon gàtte noonu waaw moo tax ñun dañuy foog ne daa gàtt waaye nag c'est relatif waaw <laughs> yooyu moom ku nekk ak ni nga koy gise rek waaw ku la ne gàttul it bu ko bañal waaw ku nekk rek ne mu gisee am na mën naa am une part de vérité kon mu ngi noonu ñu war a ñëw nag tey insha allah niñ koy xool gisoon nga xadis bi dafa guddoo noonu naa buntu bi ci boppam xadis yu bari ñu gudd bu yëpp comme xadis bi ñëw après bu gàtt la waaye yu bari li yëpp mooy xadis yi dañu gudd comme yi fi romboon moo tax euh, amul woon temps tegaat ci li nga xam ne mooy njàngat yi léegi nag tey ñu war a ginnaaw bi ñu gisee le premier liñ ciy jànge mooy tax taxrij bi defoon nañu ko gisoon riwaayaat yi Seydina Anas bi mu jëlee ci Mahmoud waaye bi mu jëlee directement ci Seydina Itbaan ba mayoon nañu tamit ñu gis ku mel ni Seydina ñu eh, eh, tuddati ki yonent bi alayhi salaatu wassalaam wàccoon kërëm Abu Ayyub voilà Seydina Abu Ayyub al-Ansaari mooy bi mu kiiwee quoi bi nga xam ne ci la ñëw Medina. ala saakiniha afdalu salaati wassalaam eh, taxawaay bi nga xam ne moom la ci amoon ak lam jàppoon ne eh, kii dafa juum quoi Mahmoud dam mel dama ne woon eh, Zayd ibn Khalid du Zayd ibn Khalid lañ naan qalb fay loolu lañ naan qalb ah, ah xol nga ci xam yow <laughs> waaw même <laughs> ni la rek <laughs> xam nga xol lu tax ñu koy tudde qalb ci arab ndax moom yataqallabu day jàllarbe ko waaw day mooy <laughs> day wëlbati ko di jàllarbe ko waaw léegi qalbu nag mooy loolu mooy eh, du Zayd ibn Xaalid waaye Xaalid ibn Zayd la waaw mooy jaawatle comme ma ne mu war a woo benn waaye boo xam ne Ibra la tudd Ibra Faati lañ koy wax ma ne Faati Ibra voilà <laughs> au lieu ma ko yaa Ibra faati ma ne ko yaa faati Ibra voilà loolu nag moo ma dal fii Zayd ibn Khalid ma ko loolu laa wax al no Zayd ibn Zayd ibn maanaam al-Juhani te du Zayd ibn Khalid ibn Zayd la al mooy Abu eh, Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah gis nañ ñoom lim taxawe woon ak Seyna Anas may nañu ñu xam <laughs> nam ci taxawoon ak doom ja ne ko bindal bindal bindal bindal xadiis bi waaw jële ko ci koo xamante ne moom moo ko gën a màggal Seydina Mahmoud ibn Rabi'a radiyallahu anil jami léegi nag tey insha allah tey jataayu njàngat yeneen yi ci def kese la bi ñu njëkkoon moo doon euh, ana mooy lëkkaale suñu xadiis bi ak imaam bunt bi ni mu ko tudde al imam kon mu ngi ko tudde babu raja buntub yaakaar gis nga xadis bi mook xadis bi ñu génnoon yaa ngi bat li bu bay tamana la imaamu Nawawi da rahimahullah bu ko neexoon mu bàyyi woon ba mooy xadis sayna Abu Hurayra bi doon wax wala sayna Abu oh, Sa'id al-Khudri keroog ghazwatu Tabuk ba mu nettalee loolu lépp ak Omar proposé yonent bi alayhi salaam li nga xam ne shahid bi moo taxoon ko fi mooy wax ja yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ca ca ca ca jeexitalu xadiis ba ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah laa yalqa allah bihima abdun ghayra shakkin fa yuhjab anil janna voilà looloo ko ci loolu moo doon shahid bi moo doon lëkkaale ak bunt bi fii itam lu mel noonu la mooy la yonent balay saab saab wax jamono dama nga xam ne ci la dégg lenn ca waa mbooloo ma ñëwoon ca kër ga doon wax ci ki nga xamante ne mooy Malik ibn Duxaysin wala Duxsun wala Duxsum ah doon wax ci moom radiyallahu anhu daan moom daal gisuñu ay xalaatam ak ay kiiwam lu dul ci naafiq la jëm voilà lu dul ci naafiq la jëm léegi yonent ma saat saam ne laa taqul zalik bul wax loolu la ala tara xanaa gisoo ko que moom qaala nee na laa ilaha illa allah yabtaghi bi zalika wajha allah taala xanaa gisoo ne nee na laa ilaha illa allah te di ci sàkku li nga xam ne mooy ngërëmu borom bi tabaraka wa taala waaw ba pare ba mu waxee loolu waa ji ne ah waaw allahu wa rasuluhu de alam sallallahu alayhi wa waaye daal ñun de gisuñu ay waxtaanam ak ak cofaelam ak lu dul ci naafiq yi daal lu ko jëmale yenent waay saa saa wax te lii ba loolu yi nooy la fa inna allaha dëgg-dëgg yàlla qad harrama ala an-naari man qaala laa ilaha illa allah yabtaghi bi dhalika wajha allah waaw mun a xanaa xamu al fa inna allaha gis nga borom bi tabaaraka wa taala de qad dëgg dëgg xarama xaraamal na ala naari ci sawara man qaala képp wax laa ilaha illa allah waaw képp ku amul benn buur bu ñu war a ci dëgg ko dul yàlla te mooy ko di indi ay coonoo ci mbugal ah yabtaxi te loolee du lu mu wax kese waxoon nañ la jamono yële waa ji nga xam dañ ne ko mais julli di ñuy wax ah, ñoom de laa ilaha illa laa ilaha illa la ñuy wax xam nga wax na ko wala am na keneen buñ fàttoon waa ji saboote yéeféer la mais day saboote quoi mais day saboote julli ñi waaw maa dee rek gis gaa yi xool leen <laughs> laa ilaha illa allah te yéeféer la kaafirun mahd bu yées kooku loolu daa tax mu dugg mu ko waxuñu ko voilà <laughs> ak naafiq bi ñoo ñépp bokkuñu moo tax mu ne yabtaghi nit ke di ci sàkku ca waxam joojee pas-pas boobee muy am di daalika ci loolee la face d'Allah nekk-nekk yàlla ngërëmu yàlla lii la kon mooy yaakaar buntu bi yaakaar yonent bi saa saam xamal nañu ne képp ku ne laa ilaha illa allah borom bi xaraamal na la koy nga def ko ci borom bi borom bi sa yaram sawara loolu nag li ñu waxoon ci hadith moom moo ci nekkaat comme jarul ñu koy reprendre at di waxaat la même chose waaw façon dégg ñu ñoo xam ne ñoo ci am ci ñenn ñi nga xam ne leer na ne ay woy yàlla lañ te dañuy jaar safara raison pour laquelle loolu sax moo taxoon Seydina Xaalid ibn Zayd di Seydina Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu jàppoon ne amaana Mahmoud man yaakaaruma ne wala azunnu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qat waaw man ah, man de Abu Ayyub njoortuma yaakaaruma ne yonent bi alayhi salaam mas naa wax lii mukk waaw <laughs> lan moo tax mu wax lool ndax loolee xam na ne yonent bi alayhi salaam de moo ñu jàngal te hadiisu shafaa'a yeeg yooyu di wax yawmal qiyaam kay mujjee génn sawara di dem ajjana ak nga nga xamante ne nii ay woy ngëm yàlla la ñu jaar sawara ñu génn leen loolu moom dafa leer <laughs> waaw léegi bii nag. mel ni lu wuteeg moom moo taxoon moom mu ne yet doylit kon loolu lay wan ni lii yonent way sar sam foogu ma ne moo ko wax <laughs> waaw kon <laughs> loolu ah, yaakaar bu rëy rëy rëy la waaw Allahu akbar léegi nag yañ ca waxoon rek baax na waaw loolu doy na kon nag yeneen i njàngat yuñ ci am kon lëkkaale bi gis nañ ko xadiis yu yaakaarlu waaw boo ne laa ilaaha illallaah di ci sàkku ah, borom bi tabaaraka wa taala borom bi xaraamal na sa yaram safara xadiis bi léegi ñu jàll commencé ci kaw di wàcc ci jàngat yi muy li Seydina Mahmoud ibn Rabi'a bi muy nettali ne ci Itbaan ibn Maalik la ko jële netta moom dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo fekke Badar wa huwa min ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mimman shahida badra en tout cas bu dul moom kenn ci ruwaat yi def ko loolu dafa am solo waaw dafa am solo ci leeral darajaay nit waaw koo xam ne borom bi teral na ko yëkkati na ko yow ci sa bopp yëkkatil ko yàlla yëkkati boo bëggee yëkkati ko waaw waaw mooy woowe leen nit ñi wàcc leen ni ñi seen wàccuwaay comme le sayyidatu Aisha wax ni ñun dañoo jàngal an nunzila an-naasa manaazilahum wal hadiisu fi muqaddimati sahiih imaamu Muslim rahmatullah la yeneen sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne ñun dañoo jàngal ñuy wàcc nit ñi seen wàccuwaay waaw kon nag mu ngi noonee waaw te loolu wax gisoon nañ ko ba gisoon lu tax ci yan circonstance la ko waxe woon moom Ali moom sayyidatu Aisha sayyidatu Aisha radiyallahu anha mooy leeral darajaay nit waaw wa huwa min ashaabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mimman shahida badran min al ansar waaw mooy loolu tamit dañ ci xamee ne identité lu baax la mooy nit dañoo war a xam yaay kan waaw liñ doon wax naan doo ñëw fenn toog rek di wax ñuy yër lu muy kii kan la de présenter sa bopp waaw présenter sa bopp ñu xam ne diw waaw bu dee ne bu dee ne bien sûr euh, chaque présenté sa bopp lu indi ay ay ay ay ay coono wala indi ay problème waaw bu yooyu yëpp dàqu en tout généralement mooy loolu waaw ñu xam ne yow yaay diw ñu ne tamit di la présenter nga ñëw ci waxtaan ñu lay présenter ne diw mooy monsieur le professeur loolu waroo koo bañ <laughs> xam nga am na ñoo xam dañuy gêné wu ci loolu waaw am na ñoo xam ne lu ñu man di doon doon doon même bu ñëwee ci mbooloo bëgguñ gaa yi bu dee kenn xamuñ leen bëgguñu gaa yi naan leen yaay diw surtout loolu bon waxuñu foo foo nekk naan diwa ngi diwa ngi non bu dee moo war a wax ñu war koo présenter wala loo xamante ne man nañ ne ah diw kat euh, euh, suñu conférencier bi ñoo xam mooy kan <laughs> waaw mooy diw waaw <laughs> ah, sëriñ diw waaw bu baaxee tuuti ñu wax ay mbiram yu ndaw waaw nit ngi mu ngi nii euh, moom insha allahu taala moo ñuy defal benn dars wala benn bayaan wala benn euh, leeral yu mel noonu lu lu ama am solo voilà kon tax wa huwa min ashaabi rasulillah sallallahu alayhi mimman shahida badra waaw mu mu mu askanel ko lu gën a mag jaloora ñu def ci l'islam ginnaaw tuubam mooy lan mooy fekke badar waaw nit ki man nga tànn ci li nga xam ne mooy li gën a waaw ñu ne moom mii de mooy l'auteur de d'un livre tel journal bi dina yu bari mais livre boobu la nit ñi gën a xam xam nga Imaamul Buxaari mu ngi nii bu ñuy wax dañ naan mooy huwa saahibu sahih mais est bi kese la bind moom lañ ko gën a xamee te mooy li gën a mag dama mu def waaw loolu dafa am solo waaw Imaamu Maalik ñu wax ne moo tax kese la wala ñoom Imaam Muslim mii nii <laughs> mais dañ koy euh, euh, mooy li doy dañ koy askane loolu di ko delloo wa mimman shahida badra voilà ñoom mooy a ah, ngi nii c'est mooy sage bi nga xamante ne nii suñu programme yi yépp ñuy jànge moom moo ko defaraat waaw voilà masha allah voilà kon loolu lu am solo mooy identité kii wax waaw ñu xam ne kii la kon mu ne annahu ata rasulullah yaqu moom mu doon wax ne kuntu usalli li qawmi voilà dama doon jullil samay ñoñ loolu dañ ciy jànge ne te moom daanaka jege woon nag silmaxa mooy euh, li nga xamante ne nii mooy imaamatul ama ndax même bu dee ne jamono jooju gisoon nañ ne du jamono jooju la silmaxa woon mais après moo doon jiite ndax Seydina Mahmoud ibn Rabi' nee na radiyallahu anhu ba ma Seydina Abu Ayyub weddilee loolu le de ah ma fas ci sama xol ne ñaan yàlla tey bu ma yàlla muccalee ma jël engagement bu ma yàlla dimbalee dinaa demaat Medina ba gis Itbaan laajaat ko nee na ba ma ñëwee dama koo fekk muy jiite ay ñoñam nekk seen imam mais fekk sax ci position mu leen di jiite fekk mu mage lool silmaxa ma laajaat ko ma présenté sama bopp laajaat ko xadiis bi mu nettaliwaat ma ko comme nam ma ko njëkkoon a nettali kon mooy dañ ciy jànge ne imaamatul a'ma ki nga xamante ne dafa silmaxe mën naa jiite ay njàccaar loolu du ci dara waaw l'islam amul problème u handicap <laughs> <laughs> am na waxtaan bu ndaw buñ ci masoon a def waaw <laughs> ci affaire lislaam ak handicap boo ñu ay mbokk laajoon deux mille quatorze wala deux mille quinze voilà 2014 wala 2015 muy 2023 waaw ça def na ay at boobu yaa nga ñoo yaa ngi woon ñoo joor waaw <laughs> <laughs> yow yàggoo ci dëkk bi <laughs> waaw ñun suñu galaas yi dañoo usé ci dëkk bi xam naa ngay wax voilà mooy l'islam xamul problème handicap du problème non. képp koo gis muy traîner ci yooyu mu gisee nit mu ngi xool li mu ko ëppalee wala lan la wàññeekule mu xool ci kaw lool la koy jàppe wala bañ koo jàppe wala wala koy considérer wala bañ koo considérer xamal ne kooku am na feebaru lenn ci iblis luy taxawaalu ci xool bi waaw laa ma xaala mënoon ci dara waaw ñun nag wolof yi en général xamuñu loolu dañu tàmm façon yooyu même buñ lay kii sax ndeysaan waaw mel ni yow ne waa ji du dox fauteuil la yor wala ay béykat la yor wala du gis gaay gars yi comme tey ndeysaan te du ndeysaanu ndeysaanu yërma ne kese non dañuy jàpp ne kii waru la man dara quoi moo tax jàpp nañ ne yalwaan kese lañ war a mën def wala yéen a ngi <laughs> ci lañu ci waxtaan woo wala leeraloon nañ fi loolu taxu ñoo jóg ay figure yu mag waaw ci l'islam bi boroom xam-xam yi ngay tudd fii ñu ko leen fi tudd yow xamoo lan la ndekete yoo ay silmaxa lañ ñenn ñi ay silmaxa lañ ñenn ñi ñoom ay tànk amuñu ko woon ay laago lañ woon ñenn ñi place bët yi sax dara newu fa woon ainsi de suite ñuy <laughs> ay imam yu ñuy tudd fii waaye xamoo leen mais loolu taxuñoo jóg boo bëggee après euh, ma ma passe la fichier bi insha allah euh, ma xool ko ci sama euh, bibliothèque numérique bi insha allah après ma jox daal di la koy passe Euh, euh, bu dee ne euh, bon bien sûr intéressé na ba intéressé wul <laughs> na mururu murural kirama ah. <laughs> waaw kon imamatul ama dañ ko ciy jànge silmaxa bu jiite te yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam Abdallah ibn Umm Maktum radiyallahu anhu al ama léeg-léeg doon dem xare moom la doon bàyyi intérim mu jiite Medina te kay yooyu jiite les affaires courantes mooy jiite ci jàkka ji <laughs> te silmaxa la woon waaw ah ñun imaginer nga ñu ne le président bi seulement xala loolu day am ah, day am mais ñun dañoo am problème waaw problème mooy mille soixante jàpp nañ ne xanaa waru koo doon waaw moom daal bu leen kenn gis ndax non non lii non wala moom moom en tout feebaru euh, Iblis mu ngi ci xalam yàlla nañu borom bi setal léegi loolu benn la. waaye it dañ ciy imaam léegi mu continuer mu ne bi nga xamante ne nii kuntu usalli li qawmi bani Salim kon moom moo doon jiite ay ñoñam waa banu Salim waaw mu ne wa kaana yaxuulu bayni wa baynahum waadin idaa jaa'at al amtaar nee na ma dikkal yonent waaye saa saa ma ne ko inni ankartu basari mooy loolu dañ ci xam ne nit ki bu dee ne même bu dee imaam la imaam la moom imaam la imaamu ay ñoñam ay saxaaba imaginez ay saxaaba radiyallahu yoo xam ne moo seen imam kon kooku du ku ndaw badri la waaw du ku ndaw malgré loolu bu amee dara loo xam ne dox na gàllankoor di jënteem ak imaam ak mu war a doxal mu dem ca gën kawe imaam ba kawe mu dem ca moom di ko wax lan la ngir mu talabut futiya jàng jàkku ci moom mu daal di koy ubbee ana nan lay def Eh? wala sàkku ci moom mbir moo xamante ne amaana coono bii nga xam ne moom lay moo koy dal bu taw yi wàccee de loolu mu teggi ko waaw mooy yow loo nekk nekk imaam wala loo nekk boroom xam-xam boo xam ne wala siiw nga nit ñi kii la yow jomboo nga am masala yoo xam ne xamoo ko nga ne diwa ma ko gën xam waaw te loolu léeg-léeg ñi ngay jàngal gi leen ko wax dafa am solo waaw sinon dañuy wor ah man masala bii moom. diw laa ko laajoon parce que man moom wax dëgg dafa dënkoon ci man waaw diw laa ko laaj moom moo ma ko leerale ñii léegi nag li ma leeral laa leen di jéem a wax résumé di ñaan yàlla mu dëppaale ba wax yi ma kàddu yi may wax mu dëppoog wax yam waxoon wala mu jege ko voilà bu ko defee ñoom ñu xam ne it waaw loolu dafa war a am ñu xam ne kon kii nii moom nekkul rek di leen jaay ne waaw je suis perché maa nekk ci haut di leen jox ay digal ak ci jàngale ngeen di jël kese moom day soxla moom itam di jàng waaw ak foo man di tollu kon suy naa Itbaan mu jóge fële ñëw te tamit dañ ciy gis mooy ne mooy sakku ji xam-xam wala dem sakku ji yenn yow boo ko soxlaa ci boroom xam-xam bi yow yaay def waaw yow di nga def benn effort mooy dafa laaj effort xam-xam dafa laaj effort moom moo dem nee na ma dikkal yonent ba lay sàttala ah loolu dañ ciy jàngalan le fait que taw yi bu ñëwoon day fees foofu. ba mu am problème mu jéggi ko ngir ñëw jiite mu ñëwal yonent bay saa saa mu wax ko ko yonent bay saa saa neew ko ah non non non malgré xuusal ci ndox mi ah, ah pour xuus ci c'est loolu dañ ciy jàng ab dararu yuzaal mooy lor diine day teggi lor waaw al mashaqqatu tajlubu taysir waaw gis nga xat-xat bu taxawee l'islam da indil solution bu de facilité waaw da lay yombalal. waaye nag bu mbiri delloo fa nekkoon ah al mashaqqatu tamit tuqaddaru bi qadariha dañ koy natt ca dam natt ca ca tolluwaayam bu matee la mu i mu ñu saafara ko jeex na mais mashaqqa ji du deñ coono ji ngeen continuer bëgg rek ci nooflaay yi nga xam ne la ko waraloon ñu mayoon leen ko mooy xat-xat bi moo tax al amru ida daqa tasa wa ida tasa daq loolu beneen règle la mbir mi mbir moo man di gis ci sharia bu xatee mooy xat-xat bu amee problème am mu jafee kii l'islam dalay ubbi bunt yi yombalal la yaatalal la waaye boo ñëwee ba ñépp ci ba mbiri correct rek mais day delluwaat ru ruux sa nga day teggeeku mu delluwaat ca la newoon permission dootu fi am misaal man dañu ma ne dañ maa may ma tiim même bu dee ne am naa ndox mais manuma koo tàngal te li ëpp ci sama njort mooy bu ko ko utiliser sama feebar bi ma jot am mu yokk ko wala mu yéexal wér gi sharia ne la may nañ la nga mais léegi imaginer te loolu dañ ñëwoon parce que coupure courant moo ama ah te gaz bi dañ koy tëj waaw gaz amul te yow sa kër gaz ngay togge du gaz de de de de bouteille yooyu jënd mais gaz de ville ci branchement ville bi fi yooyu la ñu ne dañ koy tëj parce que daa am ay maintenance suñu war a def entre tel temps ak tel temps tey heure yooyu mënoo fi xaar ba léegi julli day wees te ndox mi mi ngi nekk boo ubbee beneen ndox mi dafa sedd buy yow biñ ci laalee sa loxo yi rek laa ngi yaa ngi loxo waaw ngay ragal sa xaw a wopp gi nga am mu yokk ko boo sariya da daan la du la ne eh, arrête laa wax sa doy ndox mi njàppal nga naan la booba lam yejit nga naan yow yow nga trouvé ndox mais dala naan teggil naa la ko waaw léegi nag boo ñëwee <laughs> mu teggil la ko par exemple nga ñëw bay jàpp ne waaye xaaral ma xoolaat kii bi rek nga ubbi rek ndox mu tàng mi ñëw non nga ñëw bay waaje ne waaye xaaral ma xool une dernière fois ndox mi di ñëw galaar mu tàng yow mënatoo ñëw naan ah non affaire bi nag bon permettre nañ man damay kii après non dañ naan la non xam nga loxo al amru idha daqa yow sànq affaire bi dafa xatoon mooy amoo woon possibilité def neneen looloo taxoon dafa xatoon sharia yaatal may la nga tiim waaye wa idha tasaa bu yaatoo nag mooy ndox ma ñëw na tàngoor ma ñëw léegi nag daax dañ koy delloowaat buum ca boy boy ga mu xadaat mooy déedéet léegi da ngay jàppi waaw <laughs> kon loolu la mooy ab dararu yuzhar waaw yu ñëwee comme liñ la newu ko euh, yow sa lii c'est pas valable nee na ma lay saa saa ma ne ko inni ankartu basari ah man nag samay bët ñu ngi commencé di dem mooy xàmmeetuma leen daal mooy daal ah yeneen lay saa saa sama bët yi daal ñu may commencer lâcher daal ñi ma commencer bàyyi loolu ñu ciy jànge ne nit ki bu ñëwee ci boroom xam-xam wala ci médecin wala yu mel noonu wala koo xam ne am na yaakaar ne mën na koo dimbali ci problème bu ko dal du loolu du am ah, warula am naan dama am eh, eh, dama rusa wax ko lii moo lii mooy sama problème déedéet moo warula am loolu déedéet da koo war a wax non da koo war a wax waaw wala ñoo naan si non gars yi am naa ko wax déedéet mooy moom dafa ñëw xabaar yonent bi saa saam ci loo xam ne ci boppam la ne xam ne ayib la waaw bu ko dal waaw te loolu kenn na ko oh, yow da ngay jàmbat te jàmbat nga ne jàmbat baaxul non asku ila allahi haajan mooy chaque fois ci bàyyi sa borom waaw loolu baaxul mais di di di di di shikaaya di di di shakwa bo di jàmbat borom bi est-ce que loolu di jaamu yàlla gu euh, loolu di jaamu yàlla gu rëy rëy rëy loolu way jaamu yàlla bu rëy rëy rëy la moo tax Seydina Yaqub ne woon qaala alayhi salaam innama ashku bassi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun waxoon ko doom ya dëgg-dëgg ki may jàmba sama mm, dayot njàqare waaw sama njomboxtalu njàqare ak sama njàqare gi ma dal sama coono yi ma nekk ilallah ci yàlla moom dong wa a'lamu taman xam naa min allah ci yàlla loo xam ne ma la ta'lamun yéen xamu ngeen ko moo tax loolu du manquement de waaw ñëw ci koo ne dalaa war a moo docteuru xol wala moo docteuru yaram nga ñëw médecin mu ne la lan moo la ngir faj loolu nga wax ko loolu du manquement duñ ne waa ji amatul tawakkul wa tawakkil lootul ci yàlla non al axdu bil asbaab sunnatu nabi jàpp ci sabab mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa tawakkul allah xaalu nabi wakkeeru nag ci yàlla loolu moo mas a nekk ah, état wu xaalu yonent bi alayhi salaatu wa ku bëgg nekk nag ci xaali yonent bi alayhi salaatu salaam bul fàtte sunna yonent bi alayhi salaatu salaam te manoo cee nekk lu dul nga jàpp ci ñaar yi waaw kon loolu Seydina Itbaan ñëw wax loolu dañ ciy gis ne loolu lu jàmbat tamit loolu aayut nit ki ñëw ca ka nga xamante ne boroom xam-xam la par exemple mu ñëw na ko man de man daal damaa am salas euh, laa am waaw mooy incontinence waaw bëgg xam Euh, euh, àtte bi mu ñëw ne man de damaa am sëriñ bi bu wéet ak moom wala yooyu ndax am na keer sa wax koo feneen mu ñëw ne ko man de euh, damaa am salas daal mooy incontinence salasul bawli mooy man sama sama tuur ndox yi di génn rek du arrêté waaw médecin bu nekk nag xool na ako fexe naa ne daal mu jël ay sonde lañ ma defal léegi nag ngir xam àttey l'islam yi ci yooyee loolu yow waroo ne damaa rusa ñëw di ko laajte ndax fii noonu nooy def da ngay dee ci ci ci ñàkk xam nooy def ak sa julli sa jàpp yi nga war a def nooy def da ngay toog naan je bon je pense que yaakaar naa nii la war a doon déedéet loolu waroo am gene dem laaj ko ki nga xam ne mooy boroom xam-xam da te moom itam buñ ko ko waxee na xam na am néegu biir waaw bu mu ñëw bu ñëwee sax bay jàngalewaat loolu bu mu cité turu kookee wala buy waxee noo xamante ne nii de façon même bu tuddul turam ñépp xam nañ ne diw lay wax loolu it jaru ko waaw boroom xam-xam day am euh, néegu biir waaw rien que euh, profession yi nga xam ne moom lañ am médecin ak yooyo yooyu naan la affaire bi dafa am nag secret médical waaw le secret médical mooy liy dox diggante médecin bi ak patient bi ak ki nga xam ne moom lay faj. amuñu droit di ko diffuser feneen lu dul boo xam ne da war a accès parce que moom médecin bi ñoo ci war a def moom beneen médecin la bu ci war a jàpp wala yu mel noonu ñooñu ñoo ci am droit mais amuñ droit rek di ko diffuser noonu waaw loolu ci diini la gën a ëppee nag waaw mooy yow da war a xam ne ay médecin wu xol yi mu la borom bi joxee xam-xam waaw secret médical nag dafa am bul def lu la waay wax rek nga dem tas ko fenn waaw déedéet. mën ngaa jàngale sans nga cité kat wala rek nga waaw lii ku mu dal après lii mooy acte bi jeex na waaw loolu lu jar xel la bokk na ci liñ ciy jàng ba léegi mooy le fait que mu ne man maa doon jiite kuntu lii li qawmi bani salim maa doon jiite samay ñoñ bani salim fay xam nga yaa ngi wax naan keroog <laughs> ah mu ko yeneen tubaab yi daal daal jiite lu ñu waa Medina lañ bokk waaw ñu ne loolu dañ ciy xamee ne kon Medina du benn jumaa kese jàkk kese fa amoon waaw gisoon nañ masjidu Quba non yeneen tubaab yi sax sam da doon ñëw Quba samedi bu jot. Hmm? wala lépp masjidu Quba gisoon nañu ko am na yeneen jàkka yooyu yëpp nag ay jàkka lañu woon yoo xamante ni dañoo existé woon. gisoon nañ Seydina Mu'adh radiyallahu anhu da doon jiite ay ñoñam ba pare da doon jullee ak yeneen tubaab yi sax sam ba pare dem di jiite ay ñoñam. ba mu ubbee baqara waa ji sëlmal waa ji sëlmal dem ber jàkk ber ber kiiwam <laughs> julleem sëy naa mu gaa yi di ko dal naan waa ji naa féq la sa waay mer dem boole ko yonent balay saa saam yonent balay saa saam ne ko mu ne afattaanun anta yaa ñi da ngay fitnaal nit ñi da ngay fitnaal waaw <laughs> waaw sooy jiite di tari baqara ci ñoo xamante ne nii nit ñi dañoo julli woon ba ba wàcc sonn julligee toog fa di xaar tatajaafaa junuubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun ah julligee di dajjantu di xaar <laughs> naka la def ngir après xaar gee bi kii nga di leen ubbil baqara ah <laughs> <laughs> ba nii di leen dal yonent way sa mer. loolu dañuy gis ne moom kon bu doon ñuy feneen mooy ay jàkke yeneen dafa amoon feneen te loolu dañ ciy xamee ne dëkk bi même buñ ne par exemple ñun Touba lañ ne ma ne ah bu fi kenn am beneen jàkkalu dul jumaa ju mag ji loolu foo ko teg <laughs> fan nga ko teg yorenti daal di saam ci boppam <laughs> moo nekk Medina jàkkaam ji ne fa saaba yi yenn quartier yi ñoom quartier yi am seeni jàkka te waxu leen tëj leen seen jàkka yi te ngeen ñëw ci man yow nga bëgg koo wax. ñun Njaasaan lañ ne ñun Tiwaawoon lañ ne ñun fii lañ ne comme que Serigne nangama fi nekk léegi kon beneen jàkka waru fee am ma ne loolu tegoo ko fen <laughs> non tegoo ko fen waaw pourquoi pas bu dee ne sori na yenn distance yi yoo xamante ne nii ñoom mën nañoo am jàkka foofu mais bien sûr man na nekk kay <laughs> lu ci nekk te ren tubaab saa saam neewu leen eh yéen lan moo tax sax ngeen di am yeneen jàkka te dee leen ñëw mel lu mu sori sori xam nañ di doon da ngaa Banu Salima <laughs> ah yaa ngi fàttaliku. buntu bi wax ci bari yoonu yiw yi li nga xam ne bala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna anna bani salima yuriduna yuriduna an yantaqilu ila qurbil masjid bi nga xam ne waa banu salima yonentu waaye saa saam da koo joxe information te ne waa banu salima gis nañ ko ci riyaat bi waaw eh, dañoo bëgg a taxu jóge ci seen kër yi ndax dañoo sori ngir jege ci jàkkaay yonentu waaye saa salaam yonentu waaye saa gis leen ne leen lii ne joxe na ma ci yéen ñu ne ko ah mu ne yaa ah, mu ne banu salima diyaarukum tuktaba asaarukum diyaarukum tuktaba asaarukum diyaarukum tuktaba asaarukum mooy seen ilzamu diyaarukum waaw def leen ci seen kër bu ngeen di julli ci képp ko ba fii na ñëw yem ngeen di ñëw nag bu ngeen di ñëw seen jeexital yoo yële neenu da <laughs> borom bi da koy bind waaw borom bi da koy enregistré wallahi lépp di yiw ci yow wa naktubu maa qaddamu wa athaarahum waaw allahu akbar borom bi wax na ko te suuratu yaasin inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu maa qaddamu wa athaarahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubiin waaw suñu borom nee na inna ñun nahnu gis nga ñun nuhyil mawta ñooy dundal ñi nga xam ne ñooy ñi dee wa naktubu dañooy bind maa qaddamu lu ñu jiital wa atharuhum ak seen trace yi waaw doon nañ suuf wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha lu tax bi anna rabbaka awha laha waaw gis bi suuf si di xabaare nit ñi seeni jëf waaw mu ne bu keroogee tuhaddithu axbaaraha ki la suuf di nettalee ay xabaar allahu akbar kon mu ne inna nahnu nuhyil mawta ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo dundal ñi faatu wa naktubu ñi faatu maa leen di dundal maa leen di dekkil waaw waaye ñi nga xamante ne ñoom ci nekk ñàkk nekk lañ newoon maa leen ënd ci nekk bu ñëwee ci kaw suuf wa naktubu ñu bind maa qaddamu li ñu jiitaloon ci ay jëf fii wa asaaru mag seen jeexital yi fi bàyyi wa ko fi ne bu leer nañ kon mooy jàkka yi da doon am feneen waaw kon nag mu ngi noonu le kon dañ koy jànge nii ci fii nga xam ne Seydina Itbaan da ne moom bu da doon jiite ñu le waaw que loolu euh, du dara waaw <laughs> tekkiwul ne voilà loolu bon da waar quoi waaye it le fait que moom mu ne man finalement man manatuma woon a ñëwaat ah. taw yi bu ñu ñëwee manatuma woon a jéggi foofule ba moo tax ma wax yonent waaye saa saa mu wutal ma sama kër mu ñëw jullil ma foo xam ne fa laay jàppee euh, jullikaay dañuy xam ne kon loolu bokk na ci ngànt yi nga xam ne mooy tax ni nit ki du dem jàkk waaw du dem fekkee li nga xam ne mooy mbooloo ma ci jàkk waaw ndax sinon mooy taw yi ci eh, loolu la ci ci ci ngant yi la <laughs> waaw ak lëndamaay bi ak yooyu yooyu yëpp ay ngant lañu yoo xamante ne wóorul wala boo xam ne jamono bu timis jotee agresseurs yi génn loolu lépp ngant la lépp luy dox sa diggante jaamu yàlla nga nga xam ne mbooloo lañ koy defee manoo ko maa def loolu sariya d'accord na la ci ngant boogee loolu nag lu large la mais sànq bu dee insécurité bi la waaw ah timis bandi yi génn waaw di siicu mel ni ay siiru waaw waaw foofu la la coyya di di siicu xaw ma di yuuxu di làkki français waaw nga gis gaa génn sa waaye ak agresseur yi bu boobaa duñ la ne eh vas-y ah. waaw ma à la ah. kooku lool ci ngànt yi la bokk kon nag mu ngi noonee comme taw yi ak yi nga xamante ni inondation bu amee mu taw foofu lépp kees waaw ah, loolu ngànt la ci nga jullee sa kër nga bañ a dem ci jàkk ji baax na sax loolu sax bokk na ci nga xamante ne day tax nit ki man a boole jàkka yi ñu mën a boole julli yi ne bon julli nañ timis euh, taw yi bari continue di wàcc rek wala neige bu bari discontinue imam bi bu ko soobee mu ne léegi euh, bu ñu jullee timis nii dañ koy teggee voilà directement waaw léegi nag <laughs> ku mu doy nga topp ci ku doyul nga ñibbi boo demee nga julli sa kër mais loolu sunna la waaw loolu loolu sunna la <laughs> waaw yoo xam ne yii nii sax mu wax dafay amul